mu ngi tuddoon Dihya Dihya ibn Khalifa ibn Farwa ibn Fadala ibn Zayd ibn Imr al-Qays ibn Khazj Khazj ibn Amir ibn Bakr ibn Amir al-Akbar ibn Awf al-Kalbi loolu loolu moo doon nekkoon Dihya Dihya moo di doomi ku ñuy wax Xalifa Dihya tubnu Xalifata Xalifata kenn wax Dihya tubnu Xalifati parce que mamnu'un min as-sarf la Xalifa Dihya di doomi ku ñuy wax Xalifa Xalifa boobu di doomi Farwa Farwa di doomi Fadala Fadaala di doomi Zayd Zayd di doomi Imrul Qays Imrul Qays boobu di doomu ku ñuy wax Xazj Xazj Xazj boobu di doomi Amir Amir di doomi Bakr Bakr di doomi Amir bu mag bi di doomi Awf moom Seydina Dihya bu kojoo woon ci waa eh, ñi nga xamante ni ñooy waa qabilatu Kalb ci tribu de Kalb moom Seydina Dihya ci la euh, askanoo woon moom nag Seydina Dihya ibn Xalifa radiyallahu anhu saxaaba la bu siiwa siiw saxaaba bu siiwa siiw la teel dugg nag ci lislaam teel naa dugg ci lislaam moom seydina Dihya ibn Xalifa ibn Farwa ibn Fadala ah dugg na ci lislaam avant ghazwatu Badrin waaye nag fekkewul Badr mooy xare Badar moom Seydina ya a fekkewu ko woon mooy fekkewul xare boobu xare bu siiw boobu di xare Badr bu mag bi a naka noonu boroom xam-xam yi nag dañu wute ban xare la jëkk a fekke am na ñu ne Uhud la jëkk a fekke am ñeneen ñu ne déedéet du Uhud la jëkk a fekke njëkku la fekke ghazwatu Uhud waaye ghazwatul Xandaq bi ñu génnoon noon di ghazwatul Ahzaab moom la jëkk a fekke moom Seydina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu moom nag suñu boroom da ko mayoon taar taar bu jéggi dayo la ko suñu borom mayoon moom Seydina Dihya ba dañ ci doon dañ doon joxe dañ doon joxe misaal ci rafetaay ci taar moom dañ ko doon joxe misaal ci bu ñu waree joxe nit ku taaru ñu naan rafet comme Dihya ibn Khalifa ba looloo tax Seydina Jibril aleyhi salaatu wassalaam ak cell tegum celloon sell tegum selloon ndax bu dee taaru kese am nañu taaru taaru woon ndax Abu Lahab li tax ñu tuddee ko Abu Lahab du ne mooy Abu Lahab dañ ko ko doon wax avant l'islam mooy dafa leeroon comme niñ ko gise woon rafet weex tal boo ko gisee mel ni xar kanam gi day leer ni nga xam ne noonu la safara di étinceler wu di leer noonu la xar kanam bi leeroo noo tax ñu ne ko noonu Abu Lahab mu jëlloon teg ci waaye gis nañ ne loolu jariñu ko dara Seydina Dihya nag borom bi da ko boole woon ak baynal husnayn taaru biir ak taaru biti ba moo tax Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam bariwaana lu doon ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi yor forme Seydina Dihya ibn Xalifa al-Kalbi comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam an-Nasaa'i soloowe ci sanad boo xam ne imaam al-Haafiz ibn Hajar ci al-Isaaba nee na bi isnaadin saxiix mu jële ko ci yoonu Yaxya ibn Ya'mar an ibn Umar mu jële ci Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne kaana Jibriilu ya'ti an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fi suurati Dihya al-Kalbi mu ne moom seydna abdullah ibn umar kon ci riwaaya bu wér boobu inda an-Nasaa'i mu ne kaana jibrilu seydna jibril dafa nekkoon doon dikkal yati nabiyya doon dikkal yonente bi aleyhi salaatu wassalaam fii suurati Dihya al-Kalbi ci forme seydna Dihya al-Kalbi wa kaana yadullu ala ad-dawaami wal istimraar ala asahhi qawlay al usuliyin rahmatullah alayhim kaana te kaana day tegtale ne loolu lu bari la woon lu mu ko doon def te du doon continuer Seydina Abdallah ibn Umar mu ne kaana nekkoon na Seydina Jibril di dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam bari woon lu mu doon dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci forme Dihya ibn Khalifa naka noonu say jële nañ ko ci sayyidatu Aïsha comme riwaaya bu imaam li nga xamante ne nii bu imaam al-Bayhaqi biñ la waxoon ci jataay bële weesu doon wax ni nga xamante ne noonu la muy euh, riwaaya sayyidina euh, euh, al-Qasim ibn Muhammadin ibn Abi Bakrin mu jële ko ci bàjjanam di sittatuna Aïsha radiyallahu ta'ala an Abi Bakr mu ne keroog ghazwatul bani Qurayza bi Seydina Jibril di dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour ne ko awa wada'ta silaaha fa wallahi ma wada'naha ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu dëppee ghazwatu Xandaq coalisés yi ñibbi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge ca tranchée ba daal di ñibbisi sangu tegi ngànnaayam ba sangu Seydina Jibril dafa ñëw Sayyidatu Aisha nee na te loolu jëlee ko ci Sayyidatu Ummu Salama ci yeneen riwaaya yoo xam ne yu nettali que ni daa fekk gis na Yonent mi alayhi salaatu wa salaam Seydina Dihya ibn Khalifa Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne keroog dafa Yonent mi alayhi salaatu dafa sangu ba pare toog mu jekk rek am ku ñëw mu jekk rek tëb. mel ni ku tiit ak génn nee na ma topp ko xool gis mu nekk kim kim nekkaloon mooy Dihya ibn Khalifa ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko déedéet ki nga gis nii du Dihya ibn Khalifa mais Jibril la ya'muruni an adhhaba aw kama qaala ila bani Qurayza mu ne ko ki nga gis du Seydina Jibril du Seydina Dihya du Dihya waaye kii Jibril la damay digal ma daal di dem fi nga xam ne mooy ci waa banu Qurayza ci minal yahuud loolu it naka noonu imaam at-Tabaraani it soloo ko ci al-Mu'jam al-Kabiir jële ko ci Seydina Anas ibn Maalik mu wax lu mel noonu boo xam ne xadiis la boo xam ne mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam qaala Seydina Anas na yonent bi alayhi salaatu salaam moo kaana Jibriilu ya'tiinii alaa suurati Dihya al-Kalbi moom seydina anas ibn malikir radiallahu anhu wa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moo wax ne kaana eh, mu ne yonent mu ne kii de seydina jibril de damay dikkal ci li nga xam ne mooy forme eh, seydina dihya ibn xalifa eh, al moo tax moom ak ak rafetaayam dafa dafa dafa siiwoon lool sax naka noonu lañ ko jële kon ci sayyidatu ummu salama radiyallahu taala wa ardaaha ci dikk gi nga xam ne moom la seydina jibril doon dikk di yor forme seydina dihyat ibn xalifa ni nga xamante nii noonu la ne ci tahdiib ibn asaakir raxmatullaahi aley mu ne almu'tamir ibn suleymaan dafa jële ci baayam di suleymaan an abi uthman an-nahdi di seydna abu uthman yàgg nañ ko gis kaana min al muxadramiin mu ne qaalat ummu salama mu ne sayyidatu ummu salama dane kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithu rajulan falamma qaama qaala yaa umma salama man haadha fa qultu dihyatu al-kalbi falam a'lam annahu jibriil hatta sami'tu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithu ashaabahu maa kaana baynanaa mu ne moom Seydina Abu Usmaan mu ne yaay Ummu Salama dana yonent mi alayhi salaatu salaam da doon waxtaan ak benn waay dafa mas a toog am kum doon waxtaanal léegi après ñu pare seen waxtaan wi waa ji dem nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma yaa Ummu Salama mooy soxnaam soos ne ko yow Ummu ma man hada ki toogoon ak man nii di waxtaan te jóg dem kan la nee na ma ne ko ah Dihyatul Kalbi kii Dihya la ki toogoon ak yow léegi Dihya la Dihyatul Kalbi nee na yonent mi alei saab saab waxuma daal mooy neewu ko du moom neewu ko moom la mu ne yëguma xawma këne mu ni ma xamee ne jibril la yëguma ne ndekete du Dihya jibril la ba ni may dégg yonent mi aleyhi salaatu wasalaam doon nettali di nettali seen histoire boobu noonu moo koog doon taxawoon di wax mu foogoon ne Dihya la nee ma dégg ko muy nettali saxaaba yi di wax ne jibril daa ñëw di di nettali li xewoon noonu te yaay Ummu Salama nga fa woon mu ne haa ci laa xame ne ndekete yoo kon man ka gisoon dafa yor mu Dihya waaye du Dihyatu ibn Xalifa ah, lii moom mbir la moo xam ne jullit da koy gëm xam nga esprit yu bees yi ak yi nga xam ne gëmuñu yooyu tem ñu ne la moo loolu daa mën a ne malaaka ñoom premier malaaka amul ndax ñoom jàpp nañ ne bon lu ñu gisul mënuñu ko ak tamit la fait que nit mën a jël wala ñu mën a jël nit loolu du ko wedd lu dul aljahala lu dul ñi nga xam ne dañu réer vraiment ñoom tumisat absaruhum dañoo far seen bët yi lañ ko suñu boroom da koo effacer ñu gis amuñu clairvoyance waaw Seydina Dihya kon ibn Khalifa radiyallahu anhu kon loolu la woon Seydina Jibril bari woon na lu mu doon jël formam moo tax léegi nag xadiis bi nii euh, kii nee na Sulaymaan mii bàyyi Mu'tamir ibn Sulaymaan nee na dama ne bi ma ko Abu Usmaan nettalee ma ne ko mais euh, sama sëriñ jéggalu de euh, fa qultu li Abi Usmaan ma ne Abu Usmaan an-Nahdi mais man haddathaka bi haadaa xadiis bii nii nga nettali nii kan moo la ko nettali qaala mu ne Usaama muy Usaama moo ma ko nettali ibn Zayd muy xadiis bu wér ah nga gis ne mooy du da koo da koo gëmul wala bokk ba yow kii daal lii mu wax non c'est ça lii mooy rigueur xam-xam ñun nag loolu lañu réere surtout réewu wolof ñoom pour ñoom bu sëriñ waxee dara rek forcément amoo sax droit laaj ko du ne danga koo weddi gëmoo ko mais quand même yow bu la nit laajee yow boo gëmee kii mu wax la nga jàpp mais est-ce que ñu ngi koy nettali ñoom gëm nañu ki nga gëm yow nga foog ne nga ne leen waajee ma ko wax rek doy non dañoo bëgg lu leer est ce que moom fekke woon na ko fekke wu ko c'est sûr Abu Usman même bu dee jamono yonent bi alayhi salaatu salaam bu ngi doon dund masula gis yonent bi mu la ñëw daal di tuub kon kooku fekkewul affaire bi muy nettali loolu nag loolu mooy rigueur ci xam-xam du affaire way dama wóoruwul hein mooy lu bi wax la confiance n'exclut pas le contrôle wóolu naa nit wala am naa kóolute ci nit teewul may contrôler bañu contrôler mu ko kan moo la lii lii nii nga ma nettali nii kan moo ko nettali ah sama sëriñ yow Abu Rahman mu ne ko ah Usaama de moo ma nettali te Usaama ibn Zayd al-Hibbu soppe bi yonent bi alayhi salaam di doomi soppe bi ah, Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah, moo tax kii ne Abdullah ibn Salih al-Ijli rahmatullah alayhi mu ne dafa am benn waay euh, bu ñëw wax Awaana ibn al-Hakam imaam Awaana ibn al-Hakam ne ko ajmalu nnaasi Jarir ibn Abdillah al-Bajali mu ñëw benn waay ñëw ne ko ki dàq ci nit ñi mooy saxaaba yi la bëgg ak ñi ñu xam ci taar ginnaaw ñoom ak yooyu ki ci dàq mooy Jarir ibn Abdillah al-Bajali di Seydina Jarir incha allah dinañ ñëw ci taar jawaab bu ñu agsee ci ay mbiram Jarir ibn Abdillah al-Bajali bokk ci ñu mujjee tuub ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasallam muy bu rafetoon taar kooku tuddoon nañ ko fi bas nañ ko fi tudd këne euh, daf ba pare tegoon ci njooloon nag rafetoon taar boo xamante ni nii taar bu jéggi dayo la amoon moom it léegi nag euh, benn ñëw ne Seydina Awaana ibn al ne ko ki dàq ci nit ñi de mooy Jarir ibn Abdillah al-Bajali mu ne waa ji déedéet bal ajmalu nnaasi man nazala jibrilu ala suratihi yaani dihya ibn xalifatil ibn xalifata alkalbi damay juum rek naan ibn xalifati san se di pas waxoon naa la ko sànq mamnu' min as-sarf ibn xalifata alkalbi mu ne ko déedéet du sayyidina Jarir ki dàq ci nit ñi mooy Seydou ki nga xamante ne Seydina Jibril bu doon ñëw des fois léeg-léeg ci yonent mi alayhi salaatu salaam da jël li nga xam ne mooy formante kooku mooy Seydina Dihya ibn Khalifa waaw moo tax taaraay taaram boobu noonu ah, kii la mais ci borom euh, alxaafiz ibn Hajar naka noonu it boo demee ci euh, euh, kii Siyar A'lam an-Nubala imaam az-Zahabi indi na ko foofu mu ne qaala abu muhammad bu dee Siyar A'lam an-Nubala mu ne qaala abu muhammad ibn Qutayba fi hadith ibn Abbas mu ne abu muhammad di ibnu Qutayba ne dane ci benn xadiis boo xam ne xadiis Seydina Abdullah ibn Abbaas la radiyallahu anhuma mu ne kaana Dihyatu ida qadima lam tabqa mu'sirun illa xaraja tanzuru ilayhi mu ne Dihya de bu masoon a jóge ci mooy bu masoon a jóge fi muy jóge dugg ci biir Medina tellement taaraayam dañ ko xamoon ak ni mu rafete mu ne doonu loon des benn njegemaar yi mooy ñi nga xam ne àggaguñu àggaguñu ci kii ñu tudd euh, gisaguñ seen baax gisaguñ ay règle tollooguñ fa ñuy gise ay règle mais soreetuñu ko mu ne du des kenn ci ñoom loolu ne dañuy génn dañuy taxaw ci yoon wi di ko xool illa lam tabqa mooy al-mu'sir mooy koo xam ne moom àggagul ci am ay règle mais sorootu ko lu dul illaa xarajat tanzuru ilayhi lu dul day génn euh, di ko xool looloo tax sayyidina imaam al-hafiz al-dhahabi mu ne wala rayba anna dihyata kaana aj kaana ajmal as-sahaaba al-mawjuudiina bil madina wa huwa ma'rufun fa li dhalik fa li hadha kaana jibril rubbama nazala fi surati mu ne amul sikki sàkka kene Dihya ibn Khalifa Dihya de ajmalu saxaaba moo daqoon ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam al bil Madina ñi neewoon biir Medina mu ne te loolu dañ ko koo xame looloo taxoon des fois Seydina Jibril doon wàcce ci meloom loolu buñ nee saxaaba nag di wax rek côté taar bi mooy mbaax gi taxu la wax saxaaba moom buñ ko xasee wax mooy raw na kurul kurulub yonent yow raw na la kurulub yonent doo saxaaba yow raw na la looloo tax côté boobu sànq ba préciser ko ndax mu gën leer mais boo gisee ku mel imaam al-Hafiz al-Dhahabi tudd taaraay bi rek ne looloo tax mooy xam nga ne moo sellaay bi moo raw loolu fopp ci li nga xam ne mooy taar bi ci léegi nag ñu ne ko waa léegi ben waa ji ne Jarir tamit Jarir ibn Abdullah te Seydina Omar ibn al-Khattab da doon wax ne moom moo dàq ah waa léegi loolu nag euh, bon mu ne fa amma Jarir moom imaam al-Dhahabi radiyallahu anhu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne fa amma Jariru fa innama wafada ila al-Madina qabla mawti an-nabi bi qalil mu ne kantaa Jarir waxuñ ne ku taaru la woon waaye moom bi muy ñëw Medina tuutee desoon jamono ju ju tuuti laata génnu yonent bi alayhi salaatu àddina voilà voilà léegi moo tax moo tax moo tax nga dégg c'est imam as naan ajmaluhum bi mu defee mooy buntu bi mu def ci maarifatu saxaaba yooyu ci euh, alfiya bi ñu def ci bunt ni ñuy xame kuy saxaaba ak ñu seen mbir bayt bu mujj bayt bu mujj bi ci buntu boobu la naan ajmaluhum dixyatunil jamilu jaa ala suratihi jibrilu ajmaluhum dixyatunil jamilu jaa ala suratihi jibrilu seydina imam assuyuti rahmatullah alayhi mu ne ajmaluhum ki dàqoon ci saxaaba yi ñoom ñépp dexyatunil jamilu mooy dexya mu rafet ma takaar jaa dikk na ala suratihi ci meloom jibrilu seydina jibril alayhi salatu wassalaam moom nag seydina dexya ibn xalifa ah, yonent bi alayhi salatu wassalaam bi nga xamante ne ci lay yónnee lettre yi rasaa'il yi mu doon yónni ñi nga xamante ne ñooy buuri jamono buur yi ne woon ci jamono ay Kisra ay Qaysar ay Hiraql Muqawqis ñooñu moom mi dina Jari eh, Dihya moom bokk na ci ñooñu ci rasuulu rasuulillah yooyu di ndaw ndaw yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam moom ah, fan la ko yónni woon nag ci Qaysar am na ci yeneen waaye ci Hiraq la ah nee na moom muy riwaay boo xam ne boo demee ci tahdibu na asakir duñ ko fa fekk euh, sauf que sanad bi da ci jaar daf ci benn matruk muy yaxya ibn salama ibn kuhayl te moom matruk la comme ni imaam alxaafid ibn xajar wax ci at-taqrib na ko noon xadiis bi imaam euh, at-tabaraani daal na koy solo ci mu'jamam ah imaam al al-Haythami bi mu ko ndee ci Majma'u Zawaa'id mu daal di ne pro xadiis bi am na problème ndax Yaxya al-Himmaani da koo soloo ci Yaxya ibn Salama te Yaxya ibn Salama kooku noonu moom moom lañ la wax sànk ne min al-matruukiin dafa bokk ci ñi nga xam ne seeni wax jar da dàq ganaar léegi euh, en tout cas buñ ci accès nañ gën a def taxrij yi euh, ak xadiis yi wax loolu yëpp yónni gum ko yónni woon ci fi nga xam ne mooy Qaysar waaye amaana bi ne Hiraql loolu moo gën a dëgër bi ne ci euh, kii la ko yónni woon ci Hiraql la loolu loolu amaana mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ah léegi mooy ba mu fa demee jox ko affaire li nga xamante ne nii moom la euh, mu jàngal Héracle di Héraclus Héraclus daal di koy jàngal li nga xam ne mooy lettre yonent bi aleyhi salaatu bi nga xamante ne moom la ko yónnee waaye bi ko defee nag gaa yi di doon protester mooy nga fa ne ndax gaa yi ah yonent bi alayhi salaatu salaam arab kaw nii nekk nga xam ne ñoo leen mës a dominer bokkuñ kontuñ sax ci politique mondiale bi ñuy wax ñu naan dañ day am ci ñoom ku ñuy woo ñu kaa leen dugg ci l'islam aslim taslam duggal ci l'islam nga nga nga mucc waaye loolu nag loolu loolu cas de conscience bu rëgg bu doy la leen doon def. Euh, moo tax nee na man Jarir na eh, naka ci eh, eh, Seydina Dihya naka laa dugg si ci Qaysar taxaw ci bunt bi ne leen ana yëglu ana rasulu rasulillah fa fazi'u li dhalik dama leen ne man maay ndaw yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom xamoon nañ kaanu min ahlil kitab nee na gaa tiit ci saa si nee na am koo xam ne ku dugg moom ma daal di koy ñu entré ma fa udd xiltu ñu ne ma entré ma ñëw jox ko téere bi daal koy liiral li ci nekk min muhammadin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila qaysara saaxibi ruum lii mooy waaye matu biñ la wax ne lii de mu ngi jóge ci ku ñuy wax seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam di ndaw yàlla jëm ci qaysar di borom saaxibu ruum ki nga xam ne mooy kii romain yi mooy seen kilifa ah nee na bi mu waxee lool nee bi mu waxee lool am benn Qaysar euh, benn euh, doomu frère am quoi bu newoon ci biir assemblée bu mu mer boo xam dafa xonq nii xonq cur bët yi bëlëg <laughs> oh, moom mooy ak <laughs> <laughs> nee ma nee mu mer quoi protester mu ne mais li ma lam yaktub wa yabda bika la taqra kitaabahu al yawm doomu doomu bu euh, César bi doomu César kii doomu frère César bi daal di mer quoi mais pourquoi kii nii mooy mais xanaa xamul yaay kan xoolal muy bind au lieu mu commencer sa tour ndax affaire yi loolu loolu mooy buur yooyu yow boo leen di bind ñoom ngay ëbbee. ay son altesse son auguste yooyu ngay son yooyu ngay njëkkee tagg ko tagg ko ci dóor indi tur bi teg ci ay qualificatif yu bari dóor indi tur bi yu rafet a rafet dóor indi tur bi doo la wax yow say wax léegi nag waa mer ne mais pourquoi ñuy wax kii muy commencer di bind naan min Muhammadin mais au lieu mu commencer ci yow ne ila Qaysar même mujjee affaire bi azimu ruum wala saaxibu nangam nangam doora ne lii nag man min diw mu kenn du fi liir kiiwam tey <laughs> kenn du ko fi liir nee moom woo nag boroom xam comme que César bi nekkul woon tamit koo xam ne affaire religion xamu ci woon dara te fàttalikul jamono yooyu diine dafa ñoroon nit ñi pas comme léegi. mais jamono yooyu diine dafa ñoroon nit ñi te le César était très doué ci affaire bo ku amoon xam-xam la ci kiiwu christianisme ak yooyu comme niñ koy gise ci hadith Seydina Abu Sufyan ibn Harb bi bu ñëwee ci li nga xam ne mooy lettre yooyu yële insha allahu taala ginnaaw entre Hudna trêve Hudaybiya ak fathu Makka insha allahu taala léegi mais Qaysar bi génne euh, waa ji ne euh, mooy frère am boobu ne gars yi assistance bi nañ dem quoi léegi nañ dem ndax kii kenn du fi liir jarul conseiller euh, yii yëpp jarul ngeen fi ñëw kii kenn du liir lettre am tey ndax muy commencer ci keneen léegi nee na bi loolu xewee après mu woolu mu woolu ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ci ñoom nag ah. bi ñu léegi nag ñu ñëw ñoom rek ñu nekk fa ak Yahya nee na ma liiral leen téere bi te mooy lettre bi nee na ne leen César bi ne leen huwa wallahi rasulullah alladhi basharana bihi Isa wa Musa ne mooy prêtre yooyu ne leen nag ñooy bi ñu fi desee ñoom kese politiciens yeeg doomu frère am boobu ñu génne leen mooy ñu demaale mu daje mu dese ñi nga xam ne monas mona mo mona gars yi monarchie kii maanaam monarchie euh, euh, euh, bu doon tey dañ naan l'archevêque archevêque bi te archevêque yàgg naa ma ah. foofu sax lu jóge woon ci romain yi fële ci seen Rome Rome gii nii pas Rome byzantin Rome Rome Italie gii ca seen kii avant christianisme bi fa ñëw loolu yëpp dafa amoon ci seen diine xërëm yi koo xam ne moo doon archevêque léegi nag même affaire yooyu moom lañ def disposer ko transposer ko ci christianisme ak le pape ak yooyu yëpp yu mel noonu yëpp dafa doon am te seen ceeb doye ñoom romain yi fii ci Italie léegi euh, léegi nag mu des ak ñi nga xam ne ñooy prêtre yi euh, mu ne leen nag biñ liiree lees bi mu ne leen nag maa ngi waat yàlla kii ndaw yàlla la bi nga xam ne moom lañu doon bégale seydina isa muusa ala nabiyina wa alayhim afdalu salaatu wassalaam ne a doomu frère bi dàquñu ko moom dafa mujj des ñu génn ñeneen ñi dugal prêtre léegi bi ñu ko waxee bi bi bi seydina Dihya liiree lettre bi Qaysar ne doomu frère bi ne ko fa ay shay'in ne ko doo gis mooy nee na ko da ko njëkk wax ne waa ngi waat ci yàlla ne huwa wallahi rasulullahi alladhi naa ci yàlla kii yàlla bi nga xam ne seydina isa ak muusa alayhima assalaatu wassalaam lañ doon bégal moom lañ doon joxe bonne nouvelle léegi nag Qaysar ne frère doomu frère am bi ko fa ay shay'in tara waa léegi kon doo waa ñu ne ko ara an nattabi'ahu ne ko ah comme lool nga nee nga kay moom la ñu doon bëgg te dëgg la malgré sama mer di sànk mais kon man li ma gis kon nañ ko topp mu ne qaala Qaysar Qaysar ne nag ah wa ana a'lamu ma taqul xam naa li ngay wax nii de kene nañ ko topp loolu de mooy li jaadu walakin la astati'u an attabi'a yadhhabu mulki wa yaqtuluni ar-rum mais le problème nag mooy <laughs> manuma koo topp ah man manuma koo topp xam naa li neex mais manuma koo topp ndax topp sama topp ko moom gëm yonent boobu yadhabu mulki mooy signé naa signé naa sama ñàkk pouvoir Rome Rome fii ci Byzance mooy man moom tuub naa nekk musulman nekk muslim loolu mooy signé naa sama décret wu destitution maa ko signal sama bopp dañ may jële yi yi ci ak xoolal noon ak yooyu yëpp déstabilisation bu bi muy indi ah oh, moo ko toppee koo topp ndax sinon sama nguur day naaw wa yaqtuluna dañ may crucifier dañ may rey pendre ma la def kon nag manuma koo topp voilà Seydina Dihya nag ah radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah bi ñu jógee am na xare buñ jóge boo xamante ne yonent bi alei saatu salaam séddoon na ko ci mooy jaam yi ndax doon fekk ci xare yi moom Seydina Dihya ginnaaw bi yonent bi alei saatu salaam génnee àddina moom Seydina Dihya comme ni ko imaam Abu Dawud as-Sijistaani boroom sunan bi daal di soloowe na ko noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal di sëriñam soloo na ko ak imaam at-Tabaraani Ah, naka noonu boo demee imaam at-Tirmidhi soloo na ko waaye jële ko ci Seydina Anas imaam ad-Daaraqutni soloo na ko ak imaam al-Bayhaqi ci sanad yoo sanadu imaam al-Bayhaqi bu dëgër la imaam at-Tirmidhi daldi ne xadiis bi bu xasan la ah léegi mu ne moom seydina imaam abu daawud mu ne seydina dihya ibn xalifa ci ci riwaayam dafa génn mizza daldi dem ci benn dëkk bu ñuy wax qaryatu uqba min al fustaat fustaat ay mooy ay tànt la yoo xam ne Égypte lañ newoon foofule ci désert bi noonu fustaat dëkk bu siiw na léegi sax tant ya fan yañ fa def di fa ne moo tax ñu tudd ko Fustat mu jóge Mizza Mizza mooy dëkk bi nga xam ne moom la imaam al-Mizzi laa ilaa imaam di noo imaam al-Mizzi moom rahmatullah alayhi il était kaw moom moom moom moom il était non moom da ngay ne kii nii mooy tey boo ko doon na table tey ni mel ci affaire u non subhaanallah day mel ni ordinateur bu ñu programmé gis nga xadiis yi subhaanallah moom danga doon wax nii non moo boo xoolee téere bi da nga am ni attendez mais kii kañ la doon dund te sëriñu kan la woon sëriñu imaam Ibn Kathir la imaam al-Mizzi mooy dëkk boobu noonu moom la kii woon laa ilaha illa allah laa ilaha dëkk boobu noonu la jóge woon moom imaam Dexyatu ibn Xalifa daal di génn dem ci fust fële ca Fustaan mu ne mu nekk ci trois mille salaasatu amyaal ci bésu boo xam ne bésu koor la woon weeru koor la woon léegi nag ñu génnee mu daal di mu daal di dog mu ne wa aftara ma'ahu naas ah ñit ñi mu àndaloon am ci ñoom ñoo xam ne dañoo dog ko moom mais mu am beneen wa al fitra axarun am ñeneen ci biir mbooloo ñoo xam ne bon non non non waaye dog fan comme ni ñu ko gisa ba léegi rek bi ngay gis ñoom dañuy feebar dog leen ñu ne non ñoom weeru koor mënuñu cee bañ a du woor quoi. dangaa feebar dogal. sinon du baax ci sa santé. mu ne moom du ko def waaye kooku foog ne mu ngi def lu baax. haythu yadurru laa yadurru illaa nafsa mu ngi foog ne li def noonu la te yëgul ne loolu ku boppam. haadihi ruxsatun ruxsatun bu leen seen borom jox comme la Yonent mi alayhi salaatu wa ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne nag ne jël leen li nga xam ne mooy permission bi leen seen boroom jox inna allaha yuhibbu an tu'ta ruxasa wala ruxasu kama yuhibbu an tu'ta azaimu buur yàlla de ni mu soppee ñuy dikkal li nga xamante ne mooy bu la bu la joxee permettre la ne la wa man kaana minkum safara wa man kaana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra ak fa idha darabtum fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat yooyu noonu nga xamante ni ay ruxsa la ay yomb yomb la yu ñu suñu boroom defal suñu boroom dafa bëgg yooyu ñu koy jël kado yàlla la nañu jël kadoom kan la buur di jox kado walillahi masal ala nga li ko soxlaw na rawatina malikul muluk saaxibu xazaa'inil ardi was samaawaat di la jox kado nga bay ci loo xam ne sax am na fu muy tollu par force dangay dog par force lay doon voilà kon mu ne buur yàlla buur yàlla bopp dafa bëgg nit ki di dikk yooyu moom bu la ko joxee nga jël comme li mu bëggee bu la nee jullil farata nga julli ko wooral nga woor bu la nee nag teggil naa la lii dem nga ba mënatoo dox booy julli salli qa'iman mais manoo ko jullil taxaw manoo ko fa qa'idan waaw nga toog mais du ma toog médecin ne la sa taxaw baaxul ci sa kii sa osseeg yooyu yow lii da lay gën a kii toogal nga ne du ma toog ndax waaye yow di julli ni kii déedéet buur yàlla lay saxaala min ad-diin loolu bokkul ci diine te yonent mi alei saatu salaam na diine ji kenn du ko du ko du ko du ko jël vif nekku fanatique ci mbir mooy di di di jël kii au lieu nga def mooy yow lu ñuy def nga bëgg cee ëppal di jaayug zel bu yàgg bu bu bu bu takka akarnaase lu dul ne affaire yi dina la dina la noonu ku song mbir yi noonu affaire yi dina la noonu ndax doo doo ko imagine nit koo xam dafa dëpp dégg ñuy wax gëneelu salaatul layla rek julli naafila guddi mu daal di jël décision ne léegi quatre heures de temps lay julli ci guddi trois heures de temps yii mu nelaw ci tuuti gaaw jógaat balaa fajar ci waat mais ko mën na koo def benn yoon ndax jour boobu la nekk ci sawar gi ci la déggale la mais bu yàggee tuuti waxuma la bu moytuwul di nga fekk huit heures jot huit heures ci suba jant bi leer te du yeewoo waxuma la bana naa fi la gi de mais mais farata yi sax dootu ko julli à waxtu ndax lan dafa jéem a dugg ci mbir yi zel bu ëpp goo xamante ni nii yonent ma saaf saaf nee na ku jàppe diine di noonu mu daal di lay noot waaw yëf ku ko jàppe noonu charia bii mu noot la moo tax laa buur yàlla innama yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra buur yàlla dëgg-dëgg bëggul ci ñun lu dul ak yomb yomb waaye du ak jafeñ-jafeñ léegi am kon ci booloo bi ñoo xam ne wa kariha al fitra axaru ñoom bon bon moom duñu dog ba pare mooy boo boo dogul garaw mais quand même li mu def mu mujj yow li keneen ki def mu mujj bëggoo ko xam nga nit mooy mbiri choix la man damaa tukki tukki boo xam man naa ci wàññi julli ñu nekk quatre personnes deux ñi ne ñoom dañuy wàññi ndax loolu mooy sunna ñeneen ñi ne non non ñoom duñu wàññi ndax affaire yi neewuñ ci coono wala avion lañ jël distance buy moos même bu gulee kii na mais doo yëg dara mel ni ku nekk sa salon ba agsi non man damay julli ñeent mais bu ko neexee mais sauf que li li yées bokk voyage bi ci condition yu nooy ngeen ne woon ñu leen di servir ay lekk sax ci avion beeg yooyu mais mooy de ngeen accès climatisé dàq seen salon léegi yow ñi nga xam ne ñoom ñooy wàññi nga bëgg cee nga bëgg leen a mere bañ li ñuy def ci kaw loolu nag moo garaaw loolu moo garaaw lii ñii nag loolu lañ def bi ñu defee loolu ba commencé mel ni kuy bañ li ñee li Seydina Jarir rek ñu ànd ak moom euh, ma tuddee Seydina Jarir ba léegi moom rek laa tudd Seydina Dihya ibn Khalifa radiyallahu anhu ñu daal bañ loolu ko ne wooy dog fan eh. mu ne bi mu delloo ci dëkkam ba di Mizza qaala mu ne wallaahi maa ngi wàcc yàlla man Dihya ibn Khalifa laqad ra'aytu al amran maa kuntu adhunnu anni araa inna qawman raghibuu an hadyi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi yaquulu dhaalika lilladhiina saamu thumma qaala 'inda dhaalika allahumma iqbidnii ilayk Allah mais mu bi mu delloo dëkkam ci jour boobu noonu Seydina Dihya mais affaire bi da koo traumatisé du moomu ndaw de da koo traumatisé xam nga ñun <laughs> subhaanallah ngir nga saxaaba yi buñ gisee nit ab jullit ku ne jullit nga yonent waaye saab saab def lii nga ñoom da nga leen traumatisé non dañuy mooy ne ñoom seen ni leen yàlla mooy lañu man da comprendre nit koo xamante ne nee nga jullit nga non ku dul jullit xam nañu ngay mbiram mais nga ne jullit laa mais quand même yonent waaye saab saab lii la def mais bëgguma ko moom ñoom loolu saxaaba bu ne day loolu da koy traumatiser loolu rek mën na koo indil crise cardiaque moo tax mu dellu bi mu ñibbee mu ne wallahi maa ngi wat man Dihya ibn Khalifa maa ngi wat ci yàlla laqad ra'aytu al tay de gis naa amran mbir moo xam ne maa kuntu azunnu anni ara masuma foog ne masumaa bokk ci samay gént këne masumaa sax yaakaar masula traverser sama esprit man Dihya këne loolu masumaa xalaat ne dinaa dund ma gis loolu et imaginez euh, deux nañ taxaw yow ku la waxoon lu mel nii sa benn xarit ñëw ne la laa ilaha illa tey di gis naa loo xam ne masumaa njort masumaa yaakaar dans mes rêves les plus fous masuma cee yaakaar ne lii dinaa ko mës a dinaa ko mës gis wala mës vivre yow lan nga koy wax lan ngay xalaat est ce que jàpp nga ne yow do sa buñ waxantee dëgg sa fukki xelam juróom-ñaar bu nekk ci ne ci

benn waay laa romb muy naan sàngara te jullit la waaye lan lay wax moom booy nag vraiment yow booy vraiment dañ maa yeb quoi yow sa wax ji maa ngi may tiital ma foog ne lu nekk nga may wax nga naan ma ay gis nga nit ki waaye jàllal ñu ne waaye booy bi booy bi kii kii kii yow kii yow moo yow maa ko def sax man mi lay déglooti yow xoolal jàpp sama temps bi ne fi naan ay gis nga ma foog ne lu ne ngay wax kay wax yu ñàkk fayda yooyu yaa ngi koy gis loolu nag xas ci mooy loolu la mais nag loolu la wax mooy loolu di leen traumatisé mu ne masumaa gis tay de gis naa loo xam ne masumaa yaakaar ci sama dund ni naa ko gis deux points mooy laa lan nga gis Seydina Dihya mu ne inna qawman raghibu an hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi radiyallahu mu ne tey laa gis loolu mooy lan damaa gis ay nit ñoo xamante ni ay jullit ñoo xam ne raribu an dañoo bañ bëgguñu wëllif bëgguñu li nga xam ne mooy doxaliinu tëriliinu yoonu njubu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaan yi radiyallahu te mooy al fitru inda safar dog boo tukkee waxul ne lu fait ñoom doguñu loolu garaawul ndax saxaaba yi radiyallahu anhum yàgg na leen a dal dégg nga xadiis Seydina Anas ba di voyage yi am ci ñun ñoo xamante ne woor nañ ñeneen ñi wooruñu beneen bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne gaa yi dog leen mooy dañuy dem fàttu Makka dog leen euh, ñenn ñu dog ñoo xam ne doguñu gis benn waay bu tëdd bu daanu li euh, li kaddi kaddi ndax mooy dafa daanu ndax mënatu la supporter tàngoor beeg yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam ne la ñu ne moom kat dafa woor yonent bi alayhi salaatu salaam naan ulaa'ika al-'usaa ulaa'ika al-'usaa ulaa'ika al-'usaa ñii ñooy ñi mooy ñi woor ñoom ñooy ñi nga xamante ni nii euh, ñooy ñi mooy ndax moom boobu daleen ne dog leen ndax ci la ñuy gën a nekke ndax fañ jëm xeex man na fa am màkk lañ jëm te Quraysh bu déggee ni ñu di ñëw man na am ñu waajal def xeex dog leen bu ko defee ci ngeen di gën dëgër am ñoo xam dañoo woor ba ci daanu nii mu ne ñooñ ñooy ñi mooy ndigal li ñooñ mooy ndigal li tey ñooñ mooy ñi mooy ndigal li tey zahabal muftiruna bil ajr ñu dog jëm dem nañu ak li nga xam ne mooy yoon bi tey ndax loolu digal loolu mais sinon bu ndigal loolu amul mooy ku mu neex nga woor ku mu neex nga danga woor choix la mais li garaaw mooy li ñu wax sànq ñoo xamante ne yemoo ci ci nga woor mais ñi woorul nga commencé di am ay doute ci ñoom doute yu baaxul ak ay sikki sàkk yu baaxul loolu nag la ne tey laa gis nit ñoo xam ne bëgguñu sunna dafee ne tërilinu gidu yonent bi alayhi salaatu salaam ak njubam ak saxaabaan yi radiyallahu anhu bëgguñu loolu defuñu yemuñ ci ñàkk a def mais naqa mbir mi neexuleen le fait que ñi wo dog mu ne ñooñu mu ngi ci jubloon ñi nga xam ne ñooy woor nee na ci la waxe ci boobu ne allahumma axbidni ilayk lii moom ma dund tey waay waay buur yàlla jëlal sama bakkan buur yàlla jëlal sama bakkan allahu akbar te ci jamonoy seydina Muawiya la woon ibn abi Sufyan ci la génn àddina moom seydina Dihya ibn Xalifa radiyallahu gis nga gis nga gis nga subhaanallah subhaanallah misa boobu mu dëkke fa la génn àddina te bam fa neey da doon xare fekk na Yarmuk xare bu boobu Yarmuk fekke woon na ko ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam Mizza googu la ne woon Mizza euh, côté Dimas Damas la ne tey Damas ñu naan Damas capitale Syrie Mizza foofu la foofu la al Hafizul Mizzi daldi woon dëkk moom kon Seydina Dihya noonu la génn àddina Allahu akbar mooy buur yàlla moo nangu ñaanam buur yàlla moo nangu ñaanam waaw akbar mu nekk koo xam ne ku yonent mi alayhi salaatu salaam soppoon la dañ ko doon jox kado sax des fois yonent mi alayhi salaatu salaam mu jël kado boobu ci yére yu rafet yooyu ah! yoo xam ne Égypte la jóge ci copte yi mu bàyyi ba Dihya ñëw mun a ko Dihya de lii man nga koo jël Allahu akbar moom moomu nga xam ne ni mu sell la woon ci biir ci biti lii tax mu ñaan ngir génn àddina mooy dafa gis ay nit yoo xamante ni nii ñu ré ñu ñu ñu ñu ñu ñu soppul bëgguñu sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaakaar këne dinaa dund ba gis lii kon nag buur yàlla allahumma aqbidni ilayk buur yàlla jëlal sama ruux suuf doyal naa bu ma dundee ba gis waay waay hadyu nabi wa sahbi li nga xam ne mooy njurug yonent bi alayhi salaatu wasalaam leer gi ñu tegoon nga xamante ne nii layluha ka nahaariha ci yoon woo xamante ne nii guddi ak bëccëg gi ay synonyme lañ ci leeraay nga xam ne du ci mooy du ci réer du ko jeng lu dul koo xam ne haali ku nar alkura waay waay bu ñu demee ba loolu man Dihya ma gis ñoo xamante ne nee nañ ay jullit bëgguñu loolu kon man xajatuma ci kaw suuf kon fa tax fa fa fa taxta al ardi arda indi min min fawqiha nekk ci biir suuf ci suufu suuf si ci biir moo ma gënal nekk ci kaw mu ñaan buur yàlla daal di koy faat buur yàlla nangu ñaanam imagineel kooku bu dundoon suñu jamono yaa subhaanallah kam wa kam wa kam wa kam min sunnatin umitat bal kam min fardin umit moom loo xam ne lii ay mooy sunna la mais le fait que nit ki bëggul loolu waxuñ ne bu ko def ndax ay ay ay condition wala lu tax defoo waaye nga dem ba bëggoo loolu loolu bu dundoon suñu suñu jamono ñaata waaye waaye ñaata ñaata ñaata ci ay ay ay sunna yonent ma lay sa sam lañu lañu gor mu daanu bu yàgg waxuma la lool sax li gën a ay farata yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu naan l'islam bunya al-islaamu ala xams yooyu lañ dóor mu daanu ana lañ ci respecté normalement waay waay Seydina Dihya bu dundoon jamono jii du gudd fan wallah kon nag war nañoo xoolaat suñu bopp gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax toog sa néeg bu nooy di wax jàpp ne ñooñu am nañu moroom mooy xamoo mooy yow minal jaahiliin yow dangaa dof dangaa bokk ci ñi nga xam ne xamuñu ñii ñooy ñi nga xam ne bii diine moo leen jaraloon lépp jàpp ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon seenu dund bàyyi ko walla gis ko ko bàyyi loolu rek loolu rek c'était insupportable ñaanul xoolal te xoolal xoolal xoolal li mu def ñaanul gaa yi de ñoom ñooñu ñaan leen ak alkane ñi ñi nga xam ne bëgguñoon loolu neewul buur yàlla yàlla nga leen alak déedéet gis nga tamit loolu ñun moom buloon ñun kii tane ci ñun loolu lay def ñii kii kii yoon bitéelu beer bi yàlla na ko buur yàlla mbugal xoolal kii rek mais deful lool de moom boppam la ne buur yàlla man jël ma subhaanallah kon nag kooku mooy Seydina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi mi nga xam ne ajmaluhum Dihyatu nil jamilu jaa ala suratihi Jibrilu ki daqoon ci saxaaba yi Seydina Dihya ibn xalifa mii la génn àddina fële ca Mizza ci côté Damas Seydina Jibril doon ñëw dikkal yonent mi ay jamono jamono yoo xam ne ay fois fois yoo xam ne da doon yor formam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu